أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة أبو زكريا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 Euh, buntu bii lañ ne woon muy cent cinquante cinq wala garab gi ci tool bi chapitre cent cinquante cinq muy téeméer ak juróom fukk ak juróom euh, baabu salaati ala almayiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'i nisaa'i aljanaa'iz fi lañ ne woon ñu ubbi woon ko ci jotaay bi ñu génn ne woon ci xadis bu njëkk bi mu ne woon xadis neuf cent vingt-neuf mu ne woon wa an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-janaazata hattaa yusallaa alayhaa falahu qiraat wa man shahidahaa hattaa tudfana falahu qiraataan qiila wa mal qiraataan qaala mithlu al-jabalayni al-aziimayni muttafaqun alayhi mu ne woon Seydina mu ngi jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ay ndawal yàlla li sallallahu alayhi nee na képp koo xam ne dafa teewe néew bu ñuy waajal hatta yusalla alayha ba ñu koy jullee moom mu fekk julli ja falahu kooku de dina ko ñeel xiiraat lu toll ni montagne Uhud waaw lu rëy rëy rëy toll ni montagne ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, ci ay ay yool tiyaaba waaye man shahidaha ku ko teewe hatta tudfana yemoo ci julli kese waaye ñu jullee ko ba nga topp néew ba ñu koy denc falahu qiraatan koog dina am ñaari qiraat ñaari lu toll ni montagne Uhud qiila ñu laaj yoneen saa sam ko waaw wamal qiraatan luy qiraatan qaala mislul jabalayni al-azimayni mooy misaalam ñaari montagne yu mag yi te gis nañ fële mu ne Uhud Uhud nag chaîne de montagne la pour ñu ko xamul Uhud du benn montagne boo xam ne dafa taxaw noonu kese mooy chaîne de montagne la mooy da xool lu bëree bëree bëri bi dawal sa bët ah mel horizontalement <laughs> loolu lépp di oxut waaw oxut chaîne de montagne la mooy montagne yoo xam dafa takkaloo dañoo bekk benn yaatu ngand ngand luy sol waaw ay kilomètres waaw <laughs> lu oxut di def voilà kon mu ngi noonu ci wàll guddaay bi rek voilà kon loolu euh, mooy mooy loolu mu ne muttafaqun alayhi al imam al bukhari al imam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi hadith bi Eh, dañ ci taxawoon li tax ñu ñëwaat ci mooy eh, kii bi dañu jëlaloon lu bari côté taxrij bi eh, walillahi alhamdu wal minna muy njàngat bu njëkk bi léegi nag mu desoon njàngat bi ci tegu mooy ana ban lëkkaale la xadiis bi am ak bunt bi ñu nekk ñu ne lëkkaale bi leer na mooy ngëneelu jullee néew kanam baabu salaati ala al mayyit bunt bii di wax jullee néew mooy ngëneel yi ci nekk loolu la ci jublu mais fii imaam waxu fi nan la ñuy jullee néew loolu taxu ko jóg dina ko indi ci kanam ah ah lool dina ko indi ci kanam waaye lii nag taxu ko jóg waaw nan lañ koy jullee nan la ñuy jàng ak nan la ñuy sàppee mooy ci nag sàppe yi nu muy demee ak ñaata lañ sopp ñu mbooloo ma ak yooyu loolu mooy li ci tegu mais fii ngëneelu julli jullee néew la lay wax moo tax mu di xadis bii nga xamante ne yeneen saa salaam ci boppam moo ne man shahida al janazata hatta yusalli alayha ci beneen njànge ci beneen riwaaya bi niñ ko ni mu ñëwee képp koo xam ne dafa teew ak néew ba ni mu koy jullee beneen bi ko ba ni mu koy jullee beneen bi moom moomu ko teew ba ni mu koy jullee kon gëneel mu ne kooku day am lan falahu qiraat waaw montagne ci ci ci ci tiyaaba allah la ko borom bi defal takat daa teew kese ba julli waaw jullee néew la def borom bi may ko yool gu tol noonu kon lii muy rëy rëy loo xam ne ngëneel bi ci nekk ba moo tax Mawlana Ibn Umar ñoom ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi ba mu yëgee ne ya ndeke yeneen saa salaam wax nañu mu ne qad dayya'na waaw beneen qad farratna fi qawa qararira qarati qaqi qararita kathira ay wéjjle <laughs> fi qararita kathira ñun de gàttañ li nañu waaw négligé nañu ci loo xam ne suñu ñàkk xam ko moo taxoon la ñaata ay yiiw moo ñu rëcc ndekete loolu amoon na ci kon gëneel li ñun ñu ko xam ay way kon est kon jàpp nañ ne loolu di ko jënd feetaanu match waaw waaw parce que tey c'est le Sénégal waaw waaw et c'est un demi-finale xaw ma nan nangam waaw waaye am ku wàññeeku nga yëg ko man nga koo teewe nga jënd ka moom loolu xéewalu fekke sa sa sa sa sa mbokk jullit waaw daniñ koy denc lool nga jënd ko la seetaanum télé parce que dañuy kaj jabal bi walla iyaatu billaah waaw walla iyaatu billaah kon mooy ngënee nekk ci salaatu baabu salaatu alal mayiti as salaatu alal mayit waaw kon ngëneelam leer na feeñ na waaw moo tax eh, eh, te waxuma la abu eh, seynab nu Umar rek mais ñoom Xabbaab ñoom Abu Salama ibn Abdurrahman ñoom ñépp mbir mi xamuñu ko woon moo tax mbir ma bañ ko déggee Seydina Abu Hurayra affaire bi jaaxal leen waaw ba ñu dem laajte ji bañ ko xamee nag kenn jiitu leen ñoo xam ne ya ndekete yoo mu ngi noonu kon nag ñun nag xam nañu ko waaw kon fadlu salaati ala al kon mu ngi noonu waaw fadlu salaati ala al kon lëkkaale baa ngoog léegi mu am yeneen i njàngat yoo xam ne ci ba léegi ci côté bi al imaamu al xaafidu amirul mu'minin Ahmad ibn Ali al Asqalaani di al imaam Ibn Hajar daal di wax lu am solo bi muy def shara hadith kitaabul janaa'iz baabu fadl ittibaa'il janaa'iz gis nga waxoon nañ la imaamul Buxaari par exemple dugg indi foofu mooy hadith bi mu doon haddathanaa Abu Nu'maan te waxoon nañ ko. ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal léegi mu ne mu ne waaw mu ne euh, mu ne wal ishaaratu bi hadha al mooy xaraarit yi yonent saa sallam wax ku fekke julli néew di nga am lu tool ni montagne ci yiw ku fekke bañ suul ko di am beneen montagne mu ne nag Euh, wal isharatu bi hadha al miqdaar junj bi nga xam ne moom la yeneen saa saam junj ci dayo bii mu wax ila al ajri ci pay goo xam ne al muta'alliqi yi nga xam ne wala al muta'allaqi wala al muta'alliqi boo ci wax baax na muta'alliqi mooy ay aj gi ci pay gi ci boppam moom moo jokkoo beneen bi dañ ko cee jokku waaw euh, bil mayiti ci ki ci faatu fii tajhizihi ci waajal ko wa ghaslihi ak sangu ko wa jami'i ma yata'allaqu bi ak lépp loo xamante ne moom moo ci moo moo lëkkaloo euh, waajal ko ak ak ki génn àddina mu ne fa lil musalli kii julli alayhi qiratun min zalik kii julli day am benn qirat wa liman shahida dafna qirat ki nga xam ne day daa fekk ñu koy denc qirat mu ne wa zakara al qirat taqriban lil fahm wala nga wax bi wees ne qirat nag da ko tudd ngir jegeñal nit ñi comprendre li muy wax mais sinon léeg-léeg nga dégg ni muy wax danaan bi dina tuuti comme Uhud na ci yenn riwaay yi am na riwaay yoo xam ne noonu la ñëwee waaw moo tax mu ne taqriban daa nekk loo xam ne day jegeñal li nga xamante ne lil fahmi lima kaana al insaanu ya'rifu al qiraat wa ya'malu al amala fi muqaabalati fi muqaabilati waaw léegi mu nga xam ne da koo wax ngir jegeñal euh, compréhension li nga xamante ne nit ñi ñoom ñam doon waxal jamono yi dañ koo xam loolu moo tax voilà <laughs> waaw loolu moo tax loolu moo tax euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam daal bi wax na xiraat di gis euh, léeg-léeg mu ne bi gën néew ci xiraat yooyu kooku li ñuy am mooy bi gën néew mooy comme montagne Uhud kon ñoo xam ne bu ne ka bu tol bu misle misle al azam al al jabalayni mislul jabalayni al azimayni mooy ci niréelé la mais mooy lu bari waaw boo bëggee xam mooy à près bu xoolal montagne ni mu waaw waaju ji day am loo xamante ne lu toll noonu wala lu ko raw kon nag mu ngi noonu mu ne loolu la ah léegi mu ne mu ne moom al imaam al hafiz ibn hajar mu ne euh, euh, euh, fekk lii nii kii la waxu ibn al jawzi la doon la doon toxal ne moo ko jële ci ibn aqil waaw léegi nag moo waxoon lii mu ne moo imaam al-Hafiz ne wa laysa alladhi qaala bi Ma'in li mu wax nii ne taqriban lil fahmi ndax riwaay yi ni mu wutee loolu soriwul de waaw waaye eh, wa qad rawa al-Bazzar min tariqi Ajlan mu ne al-imaam al-Bazzar solo na ci yoonu Ajlan an Abi Hurayrata marfu'an jëli Seydina Abu Hurayra mu yëkkati ba Yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne man ataa janaazatan fi ahlihi falahu qiraat bii moom daa wax qiraat yu bari waxul jële rek mu ne <laughs> man ataa képp ku dikkal janaazatan ab ab ab ab néew mooy bu ñu koy waajal fi ahliya ci ay ñoñam waaw ca këram wala këram ñoom ca hôpital bala gaañoo waa këram ne fa ñooñu en tout cas ca loolu falahu xiraat nga dikkal leen ngeen assister leen jàppale leen yow di nga am lu toll ni montagne ci yiw fa in tabi'aha falahu xiraat bu ko toppee néew ba Ah, kooku dina am qiraat wa in sal fa in salla alayha bu ko jullee falahu qiraat dina am qiraat fa in intadaraha bu ko xaaree hatta tudfana dani nga xamante ne lañ koy suule bala wu qiraat dina am beneen qiraat fa hada mu ne lii yadullu ala anna li kulli amalin min a'malil janazati qiraata mu ne lii day tegtale que ne lépp lépp jëf ci jëf yi nga xam ne moom la ñuy waajale ci génn àddina rek mooy loo ci def rek moom yow yelloo nga borom bi ci mbaaxam dina la defal qiraat wa in ixtalafat même bu dee wute na maqaadirul qaraar it même bu dee waaye yii nii dala qiraat euh, euh, yooyu nag du tolloo waaw <laughs> wala siyama bi nisbati ila mashaqqati dhalika al amal wa suhulati mu ne rawatina euh, li jëm ci coono gi nit ki am ci toppatoo ga wala yomb gum yomb ci moom mu ne wa hada wa ala hada fa yuqaal mu ne ci kaw nii mën nañu wax innama xassa qiraatay as-salaat wa ad-dafn bi dhikri li kawnihima al-maqsuudayni bi xilaafi baaqi ahwaal al-mayyit mu ne nag boo gisee xadiis yu bari comme yi ñu nekk ci Sahihayni mu daal di tibb yeneen saa salaam jagleel wax ji ñaari qiraat yi nga xam ne mooy boo jullee am néew am nga xiiraat am nga toog lu toll ni montagne ci yiw waaye boo ko assisté boo ko fekkee bañ denc ko kooku am nga beneen montagne yu mu ne loolu dañoo tudd yooyu jagleel ko wax ji te tuddul yeneen yi comme yi hadis bii ñuy wax bu Abu Hurayra yi ñu jóge te boo ñëwee assisté rek yow ca ay ñañam am nga xiraat nga topp ko am nga xiraat nga booy mooy de loolu lépp am nga xiiraat mu ne dafa tudd ñaar yële nag ndax ñoom ñooy almaqsuday ni ñoom lañ ci jublu mooy waajal néew mooy lan mooy objectif bi mooy ñu waajal ko man koo jullee te julli bi mooy ñaanal ba pare ñu ko ñaanalee boroomam tabaaraka wa taala moom gërëmu boroomam ah am njéggalu boroomam après nag ñu daal di koy denc moo tax yeneen saa salaam daal di tudd ñaar yooyu ndax loolu lañ jublu ci waajal néew contrairement que yu def ci xaalu ki génn àddina yooyu mu ne fa innaha wasaa'il yooyu ay ay moyen kese la ay mbir la yoo xam ne dañ koy jokkale woo ngir mën a waajal ba ba paree ko ba jullee ko daal di koy denc waaw mu ne walaakin haadaa mu ne waaye nag lii nga xam ne. ci kaw wax bii ni mu ne waaye lii nag yu xaalifu zahiru siyaaq al hadith alladhi fi sahih al mutaqaddim fi kitab al iman te hadith boobu moom lañu gis ci moom la ci imaamul Bukhari an-Nawawi teg muy 930 mu ne waaye nag lii nii dafa wuteeg hadith boobu nag hadith boobu eh, Seydina Abu Hurayra ba léegi moo ko solo mu jaar ki ñoom Ibn Sirin rahmatullah alayhi mu ne yonent saa yonent bi saa saam da ne man ittaba'a janaazata muslimin iimaanan wa ihtisaaban wa kaana ma'ahu hattaa yusallaa alayhaa wa yufragha min dafnihaa fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiraatayni kullu qiraatin mithlu Uhud wa man sallaa alayhaa thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiraat rawaahu al-Bukhaari mu ne yonent saa saam ne na ku topp ab néew néew bu jullit nekk ngëm yàlla tax ak damit loolu nga koy def te yàlla tax ne ko ay ngis tëlëg ah bu ko defee ñu ne maa nga fa woon yu mel noonu déet ngir yàlla ngir ah sàkku fay sa borom ànd ak moom ba ni ñu koy jullee ba pare ba ba ba denc ko kook di nga di nga ñibbi am ñaari xiraat léegi nag mu leeral ñaari xiraat yooyu mooy lan mu ne kullu xiraatin kiiraat bu nekk muy mislu day mel ni Uhud comme chaîne montagne Uhud wa man salla ku ko julli su maraja mu dellu qablan tudfana laata ñu koy denc kook fa inna lahu yarju bi qiraat bu dee yow fekk woo julli julli ji kese nga fekk fekk woo denc bi nag yow benn ngay am doo am ñaar moo la xadiis boobu la naan la mais xadiis bi nii lii ñu tudd Seydina Abu Hurayra hein nga xamante ne nii euh, al moo ko soloo ci yoonu Ajlaan lii moom dafa wuteeg xadiis bi waaw lii moom dafa wuteeg moom waaw waaw kon nag mu ngi nii quoi mu ne wayu jaabu an hada waa léegi boo waxee loolu nañ dafa wuteek moom ndax wax nañ ko léegi mooy bi anna al qiratayni al madhkurayni liman shahid liman shahid walladhi dhakara ibn aqil man bashara al a'mal alladhi allati yuhtaju ilayha yuhtaju ilayha al mayyit faftaraqa waaw mu ne ah loolu de man nañ ci tontu ne bon xiiraat yi nga xam ne ñaari xiiraat yi ñu tudd loolu mooy ngir ki fekke ba pare kanta yi eh, yi fekke ba julli ba def yooyu la ñuy wax ba ba mu jeex mu ne wala yi zakara ibn aqil li man bashara al amal mooy ki nga xam ne moom ñëwul rek fekke mais daa laal jàpp ci liggéey bi ci eh, li nga xam ne moo jëm ci mbiru néew bi waaw bi nga xam ne da koo soxla bu ko defee kon mu ne lool mu wute ñaari xaal yi daal di wute waaw mu ne léegi loolu la wax fii moom al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala léegi Eh, ba léegi al imaam al xaafiz rahimahullah waxaan na ci buntu bi ci tegu eh, baabu man intazara hatta tudfan waaw buntu boobee nga xam ne mooy même xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon ci taxriij bi. waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu Abdullah ibn Maslama qaala qara'tu mu ne Imaam al-Bukhari mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama qaala qara'tu ala ibn Abi Dhib an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abiihi annahu sa'ala Aba Hurayra après mu ne haddathana Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id bi mu naan Yonent sallallahu alayhi wa sallam bon Seydina Abu Hurayra ci gàttal nee na Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na man shahida al-janaazata hatta yusalliya falahu qiraat alhamdulillah wa man shahida hatta tudfana fa kaana lahu qiraatan qiila wa mal qiraatan kaana mithlu al-jabalayni al-azimayni léegi foofu al imaam al-haafiz ibn hajar mu ne rahimahullah gis nga hatta yusalla bi wala hatta yusalli alayhi loolu moom day wane ne mooy ne moom moom qiraat bi moom am ko mooy ci julli ji lañ ko teg mooy il faut yow ma fekke ah comme niñ ko waxee woon ci jotaay bii ñu génne waaw loolu ah, il faut nga fekk ko waaw léegi euh, mu ne mu ne moo tax am na ci riwaay yum dikke yoo xam ne man xaraja ma al janaza ma janazatin min baytiha beneen bi min ahliha fa masha ma'aha min ahliha képp ku génn ab néew bu ñuy denc <coughs> alhamdulillah jóge ca këram nga ah moom jóge këram wala nga topp ko ah, dox ànd ci ah mu ne wa muqtadaahu anna al-qiraat yaxtassu bi man hadara min awwal al-amri ila inqidaa'i as-salaat mu ne bi fii xadiis yi ni muy wane day mel ni comme que ne man xaraja min janaazatin min baytihaa ak min ahlihaa ku génn ku néew ak beneen man masha Ah fa macha génn fa macha maaha ànd ak moom min ahliha dukkee këram day mel ni xadiis yi dañuy nekkoon dañuy tënk mbir mi que ne mooy pour nga am xiraat bi il faut nga jóge ca kër waaja te ñëw ba waajal mbokkam ya ànd ak ñoom ba ñëw ba fekk julli ba julli bi jeex waaw mu ne loolu lay niru mu ne te loolu lu mel noonu sarraha al muhibbu tabari al imaam al muhibbu tabari ñu mel ni moom moom ak ku mel ni moom dane lii la il faut lool lépp du ñëw da ngay ñëw rek julli dem sa yoon ah wala nga bàyyi yow luy lépp étape yooyu yëpp nga sotti ko julli dam xiraat déedéet waaw léegi mais sauf que mais walladi yazharu lii waaye man li ma feeñ ci man al imam al hasan hajar anna al qiraat rahimahullah yahsulu aidan liman salla faqat lii man li ma li ma feeñ daal mooy ci hadis yi ku ñëw fekk woo étape yooyu yëpp ñëw ñu teg néew bi nga ñëw ju fekk julli ji yow da ngay am qiraat waaw loolu la ko waaw léegi mu ngi noonu na kiiraat waaye du tolloog kiiraatu man shayya mathalan wa salla waaye nag di nga am qiraat waaye nag du tolloog qiraat bi nga xam ne moom ka nga xam ne daa fekk ca këram toppatoo gaag loolu lépp ba andi ko fi ñu koy fi ñu koy euh, denc ba fi ñu koy jullee kooku yemuñu am na qiraat kële am na qiraat mais moowu qiraat kese mooy turu qiraat ngeen bokkal waaye nag qiraatu kee moo gën a rëy la waaw waaw mu ne war riwaayatu muslim min tariq abi salih an abi hurayra bi lafzi asgharuha mithlu uhud mu ne lii li koy dëgëral mooy riwaaya bi nga xam ne imaam muslim moo ko solo jële ko ci yoonu abu salih eh, eh, mu Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export an Abi Hurayrata al-Madani mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu boobu mu ne foofu ci kaddu yeneen saa sam dane asgharuha bi gën a néew ci xiraat bu nit ki am mooy mithlu Uhud lu toll ni Uhud lu gën mooy loolu waxul ne lu toll ni xut ngay am mais bi gën a néew loolu laa doon wax xiraat kon mbir yi mooy du rek da nga naan comme montagne xut la toll mais da koy ëpp sax mu ne yadullu ala anna al qaraarit tatafawut mu ne loolu kon dañu ciy xame ne qaraarit yi yeneen saa salaam di tudd fii bon dañoo wute waaw par exemple ci fekk du début à la fin jóge këram ñu toppatoo ko foofu ñëw dox ànd ci bañ teg ko fi ñu koy jullee bokk la ki nga xam ne moom daa fekk ñu teg ko mu ñëw rek julli kooku montagne bi muy am ci tiyaaba ak kële bokk montagne kële moo gën a rëy mu ne wa fi riwaayati Naafi' ibn Jubayr te ci riwaaya Naafi' ibn Jubayr an Abi Hurayra mu jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anil jamii an Ahmad inda Ahmad te imaamu Ahmad ci musnadam mu ne wa man salla wa lam yatba' falahu qiraat voilà foofu dafa leeral ne képp ku julli yow te toppoo ko woon yow moom <laughs> kooku dina am qiraat kon kay xam nañ ne qiraat kon kooku day wuteeg li al imaam al muhibb at-Tabari wax mu ne kon fa dalla ala anna as-salaata tahsulu al-qiraat tahsulu al-qiraat kon julli bi ma yi nga am li nga xamante ne wala tuhsal day tax nga mën a am li nga xam ne eh, tuhsal al-qiraat day tax nga am qiraat wa in lam yaqa' al-ittiba' li yom leer na hadis bi leeral na te ne même bu dee waaji topp ci woon waaw mu ne wa yumkin an yuhmal al-ittiba' huna ala ma ba'da as-salaat waaye mu waaye peut-être mën nañu yem topp gi mooy buñ jullee ba pare waaw que ne ku julli te toppoo après julli ji yow xiiraat kese ngay am waaw kon mu ngi noonu léegi nag mu ne qaala an-Nawawi am na lu mu ci teg après mu ne qaala an-Nawawi fi sharh al-Bukhari 'inda al-kalam mu ne al nawawi wax na ci sharh al-Bukhari man ah oui imam ne waaw <laughs> budul woon loolu lan la ko imam al di ko waxe Imam An-Nawawi nit la ku yéeme koo xamante ne quarante six à l'âge de quarante six ans la génn àddina waaye liggéey il a vraiment un travail colossal la def non masha Allah yow boo seetee téerim Ar-Rawda al-Majmu' al-Minhaj yii nii ay ay ay ay ay yii nga xam ne moom la dajalal xeet wi al azkar al muntaxab min kalaami sayyidil abrar ay riyaadu saalihiin ak yeneen ak yeneen ak yeneen non masha allah al imam al hafiz an-Nawawi jazaahu llahu an al islaami xayra waaw moom daal maa daamatil eh, guddeeg bëccëg gi nga am yal na leeru yàlla di dottee ko ci kawam ak boroom xam-xamul islam yépp masha allah radiyallahu anhum ba ñuy ñëw ba yawmal qiyaam waaw waaw <laughs> mu ne moom wax na bi muy sharh al-Bukhari inda al-kalaam an tariq Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayra fi kitaab al-iman mooy hadith biñ la waxoon sànq man ittaba'a janaazata muslimin iimaana wa ihtisaaba mu ne wax na foofu ci hadith bi wax nañ la Muhammad ibn Sirin moo ko jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma léegi mu ne foofu mu ne wa muqtada hada anna alqirata imam an-Nawawi mu ne lii li muy joxe mooy ken qiratayni anna alqiratayni innama yuhsalaani eh, liman kaana ma'aha fi jami'i at-tariq hatta tudfan fa in salla mathalan wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara ad-dafn lam yahsul lahu illa qiratun wahid mu ne li muy wone daal day mel ne qiratayni yi loolu niñ koy amee dañ koy dañ ciy jotee ñeel ka nga xamante ne nii dafa ànd ak néew bi ci mbooleem yoon wi ba nañ koy ba nañ koy dencee mooy julli ja am na fa ba nañ koy dence waaye bu dee waa ji daa ñëw julli kese misala ma ci misal après mu dem moom kese toppul daal di dem ca xabru ba moom kese kooku benn xiraat kese lay am waaw mu ne loolu la maam na wax waaw mu ne waaye waaye nag walaysa fil xadiis ma sabi zalika illa min tariqil mafhum mu ne lii Imaam An-Nawawi wax nag amul ci xadiisu Siiriin bi ñu am moom la ñu war a gis bii di ñëw insha allah luy wane lool de loolu xanaa mafhum lu dul ci mafhum xanaa ci mafhum la ko teg mooy ni ma déggee mooy la may dégg ci suuf waaw waaw fa in warada al mantuq bi husul al qiraat li ni wax de wahdahu kaana muqaddaman bu dee ne nag leer wax yeneen saa saam bi leer du lii lañ ci déggee dafa rot wax ne li nga jote am qiraat boo fekkee denc bi kese loolu la ñuy jiital te loolu am na xadiis am na. kon nag mu ngi noonu kon mooy yuñ ma wax yenay din bi tafawutul qiraat liñ koy dajalee daal mooy qiraat yi dañoo wute quoi loolu la mu ne daal liñ koy dajalee mooy ne qiraat yi dañoo wute waaw <laughs> waaw <coughs> kon nag mu ngi noonu hmm? mu ne euh, naam muqtada hadith jami' al ahadith anna man iqtasara ala at-tashyiq falam yusalli wa lam yashhad ad-dafn fala qirata lahu illa ala tariqati allati qaddamna ala an ibn aqil mu ne képp koo xam ne ah, fekke na toppatoo néew bi waaye julliwu ko te fekkewul ñu denc ko kooku moom du am qiraat lu dul xanaa li ñu waxoon sànq ca ibn aqil mooy bi ñuy tàmbali sànq yaa ngi koy fàttale ko voilà te ne ku ci topp ku def lii topp ci liggéey ci ngir lu jëm néew bi di nga am xiiraat xiiraat yu bari mu ne lim jagleel ñaari yi julli beeg suul gi parce que ñoom ñooy objectif yi waaw mu ne xanaa loolu waaw mu ne waaye hadis boobu hadis ah, ah, mooy hadis boobu dafa wérul voilà walakin al hadith alladhi awradnahu an al bara fi dhalika da'if waaye hadis bi nga xam ne moom la ñu doon jaare ko ci al bara loolu dëgërul <coughs> waaw kon loolu kanta euh, kon loolu lay wax léegi leneen li mooy xadis bi ni ñëw mu naan iman waxti saaban moom boobu yeneen saa saa boole ci falaa budda minhu loolu moom mënu la ñàkk mu am ci waaw waaw loolu man da ñàkk mu am ndax li am na tarattubu tarattubu sawaabi ala al amali yustab'a sabqa niyya fihi fa yaxruju man fa'ala dhalika ala sabil bil mukaafa'ati al mujarrada aw ala sabil al muhaaba wallahu a'lam mu ne loolu moom du ci ñàkk waaw xadis bi ñu war a gis léegi nii sax dañ koy gis léegi parce que ñoo bokkul ñuy wax waaw xadis boobu moom loolu dafa laaj mu am yéene bi parce bépp jëf joo xam ne ci charia dañ koo teg il faut nga am yéene pour nga mën koo def loolu il faut yéene bi am ci waaw il faut mu am ci waaw ndax bu boobaa nag day génn képp koo xam ne day fayantoo yan saa salam waxoon almukaasa mooy diw daal ah man deele nañu man ba ñu gaañulee dañoo ñëw fekke lépp man itam comme que gaañu la na naa dem kese yow nga fàtte mbiru yàlla mbiru fayantoo kese la bu dul moo ka nga xamante ni nii nag yëg nga ni sax mbokkam gaañu na sa mbokku la wala koo xam la mais comme que ñëwul woon yow ba nga amee dëj nga ne doo dem kooku moom yàlla taxul kooku moom du ci am dara moo tax yeneen saa sam ne imaanan wax isaaba kooku moom na ñëw teewe gaa yi naan mu nga fa woon ñoom ñëpp ñëw nday saan ñoom ñëpp waaye du am dara parce que yéeneem baaxul kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaw mooy taj diidu niyaat waaw di di di di di di li nga xam ne di e, yeesal li nga xamante ne nii mooy e, e, yéene yi ñu bañ a nekk rek ci li nga xam ne mooy fayantoo bi waaw <laughs> waaw laysal <laughs> waasil bil mukaafi gisoon nañ ko yeneen saa salaam ne kiy dox mbokk bokk la ki nga xamante ne mooy fayantoo kon nag naka nii it nañ ciy bàyyi xel kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale xadiis bi walillahi alhamdu wal minna kon dañuy jël bi ci tegu ndax ñoo niroo li ñuy wax kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne xadiis neuf cent trente mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ittaba'a janaazata muslimin iimaanan wa ihtisaaban wa kaana ma'ahu hattaa yusallaa 'alayhaa wa kaana ma'ahu hattaa yusallaa 'alayhaa wa yufraga min dafnihaa fa-innahu yarji'u minal ajri biqiiraatayn kullu qiiraatin mithlu Uhud wa man salla alayha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiraat rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon muy xadis bi nga xam ne moom la al-imaam al-Haafiz doon julli sànq kon mu ne rahimahullah xadis neuf cent trente mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi sànk muy saydna abu hurayra radiyallahu anhu eh, anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dale qaala nee na hmm, nee na man ittaba'a janaza képp ku topp ab néew janazata muslimin néewub jullit way wommatul yàlla imaanan ndax gëm yàlla waxti saa ban te jëf joojee nga def ko ngir sàkku ci yoolu sa borom gëm yàlla tey yaakaar boroom bi fay la ci si loolee ngay def wa kaana maahu mu ànd ak néew ba hatta yusalla alayha ba ni nga xamante ne gunga ko ba ni ñu koy jullee wa yufraga min dafniha ba pare ci li nga xam ne mooy suur gi <coughs> abdullah fa innahu waajoo jeede li am bu mbir mooy ne moom yar yarji'u dina dellu minal ajri ci wa ci pay bu ko yàlla defal bi qiratayni ci ñaari qiraat kullu qiraatin ñaar yooyu nag benn bu ci nekk mislu mu ngi mel ni keemu Uhudin comme montagne Uhud wa man salla képp nag koo xam ne julli na alayha ca néew ba jullee néew ba summa raja'a qabla an mu dellu laata ñu koy denc nag fa innahu yarji'u bi qiraat kooku moom benn kiiraat keesa lay dellu ndax néew jullee ja def na ko waaye suul gi defu ko kon nag benn xiiraat képp moom lay ñibbee léegi laaj bu njëkk mu ne rawahu soloo na ko al-Bukhari al imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari Abu Abdillah rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong nga ko soloo dañ naan la imaamu sëriñam al imaamu Ahmad soloo na ko euh, euh, euh, mais moom jële na ko ci Ibnu Umar comme man it man man tabi'a janazatan fa salla alayha mooy ibnu Umar jële ko ci ibnu Abu Hurayra ndax dane haddathana Hushaym imam Ahmad musnad Abdullah ibn Umar mu ne haddathana Hushaym mu ne nettali nañu Hushaym di al-Wasiti hmm, al-muallim al-Bukhari Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar rahimahullah an Ya'la ibn Ata mu jële ko ci Ya'la ibn Ata al-Amiri al-Qurashi al-Laythi at-Taifi rahimahullahu ta'ala eh, an al-Walid ibn Abdirrahman al-Jurashi mu jëloo ko ci al-Walid ibn Abdirrahman al-Jurashi al-Himsi al-Ansari ad-Dimashqi rahimahullah léegi moom an ibn Umar radiyallahu anhu mu jëloo sayyidina ibn Umar ibn al-Khattab eh, ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman radiyallahu anhu annahu marra bi Abi Hurayra wa huwa yuhaddithu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam voilà yooyu bii gisoon nañ ko ci eh, jotaay bii ñu génn ci li nga xamante ne mooy bi ñuy gis taxrij bi bii xadiis bii la <laughs> ayna Abu Hurayra daal di di eh, ko sayna eh, Ibnu Umar ne ko waaw doo xoolaat li ngay wax <laughs> waaw waaw man it man tabi'a janazatan fa salla alayha falahu qirat fa in shahida shahida dafna falahu qiratan al qiratu a'zamu min Uhud fa qala lahu Ibnu Umar ya Aba Hurayra unzur ma tuhaddisu an rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qaama ilay Abu Hurayra hatta intalaqa bihi ila Aisha loolu gisoon nañ ko noonu la ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di solowee kanta boo seetloo mooy xadiis bi ñu jógee rek mooy cosaan bi voilà nga gis ne imaam Muslim indi na ko mais man ittaba'a hmm, janaazatan janaazata muslimin moom noonu la ko ëndeewul moom gisoon nañ imaamu Muslim rahimahullah man shahida al janaaza hatta yusalla alayha ak man salla ala janazatin wa lam yatba'ha ak eh, eh, boobu ak man tabi'a janazatan falahu qiraat waaye janazatu muslim moo tax man nañ ne muttafaqun alayhi la mais imam xam naa da ci bàyyi xel côté bii moo tax sinon imam muslim solo na ci eh, ci kaddu man tabi'a janazatan falahu qiraat min al ajr loolu gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn bi ñuy def taxrij bi walillahil hamdu wal na naka noonu boo seetloo hadis bi à vrai dire ñoom imam Abu Dawud eh, rahimahullah mooy comme biñ génnoon rek même hadis bi la waaye ci eh, yeneen terme moo tax mu ne waa sunanul arbaa ñoom ñëpp daal dinañuy solo cosaanu hadis bi am nañu ko léegi gaan daal imamul Bukhari mu ngi ko indi hadis numéro quarante six quarante sept hmm? ki kitaabul iman baabu tibaa'il janaa'iz min al iman moom lañ doon wax sànq naan mooy hadis bi jaar ci Muhammad ibn Sirin mu jëlee Seydina Abu Hurayra imaam al-Hafiz gisoon nañ li mu waxoon sànq ne imaanan wahtisaaban boobu moom manu cee ñàkk moom <laughs> waaw ndax bépp jëm boo xam ne ni dañ koo lonk ci yéene moom il faut yéene am ci ngir mu baax waaw mu ne haddathana imaam Abu Abdillah al-Bukhari mu ne haddathana Ahmad ibn Abdillah ibn ali al-Manjufi mu jëla ko ci sëriñam rahimahullah alayhima muy ahmad ibn abdillah ibn ali ibn suwayd ibn manjuuf loolu moo tax ñu naan ko al-Manjufi abu bakr as-sadusi al-basri al-Manjufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana rawh mu nekk ñu nettali mooy rawh di rawh ibn ubada ibn al-ala ibn hasan ibn amr ibn marsad alqaysi abu muhammad ñi abu abbad albasari rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana awf mu ne ki nettal mooy awf di awf ibn abi jamila muy al arabi <laughs> awf al arabi ndax daa nekkoon ku fasaale li nga xamante ne nii mooy eh, làmmeñ ci wàllu <laughs> eh, eh, arab ku ku al ko <laughs> awf al ah. nekkuloon ab kaw kaw ah. abi jamila al-Abadiyu al-Basri rahimahullah si woon ci Awfun al-A'rabi rahmatullah alayhi an al-Hasan moo wa Muhammad moo ko jëlee ci ñaari taabi'i yu mag muy ñaari xarit yi ñaari mbokk yi ñaari ponkal yi muy al-Hasan di al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari al-Basri rahimahullah muy al-Hasan al-Basri rahimahullah Muhammad di Muhammad ibn Sirin mbokkam ma nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñaar ñoo newoo noon Basra muy Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasi rahmatullahi alayhima daanaka ñoom ñoo bokk année buñ génn àddina cent dix waaw année cent dix la ñaari montagne yooyu mais nag Seydina Muhammad ibn Sirin kelee ko magoon imam al-Hasan al-Basri da al imam al-Hasan al-Basri jamono yi Seydina kii Omar la juddu waaw l'an vingt et la dara àddina waaw l'an vingt et un la gane àddina après bo euh, génn àddina l'an cent dix quant à al imam Muhammad ibn Sirin moom l'an trente-trois mooy jamono Seydina Usman xilaafu Seydina Usman ci la juddu gaa yi génn àddina même euh, ci li nga xamante ne nii mooy même at ak xaritam bi Seydina al imam al Hasan al Basri ñoom ñaar ñëpp an Abi Hurayrata li jële ci sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafizu sahabati radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla alayha wa yufraga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn kullu qiratin mithlu uhudin wa man salla alayha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat mu ne tabi'ahu Uthman al-mu'adhdhin qaala haddasanaa Awf an Muhammad Abi Hurayra radiyallahu anil jamii kon hadis baa ngi nii eh, anin nabi sallallahu alayhi kon hadis baa ngi nii lii da gis ne bépp njàngat boo xam ne moom laam mooy comme biñ jóge rek waaw fii day leeral ne qiraat yi bul foog ne daa nit ki day ñaari qiraat ak beneen qiraat non non waaw mooy. ku julli am nga benn xiraat ku fekk néegoo yi fekk am nga ñaari xiraat ku def benn ci ñaar yooyu benn xiraat ngay am loolu kese lay leeral kon ginnaaw loolu lëkkalima buntu bi leer na mooy ngënil baabu salaati bunt bi nga xam ne moom la imaam sam baabu salaati ala al mayiti mu def ne eh, képp koo xam ne mu indiwaat fi comme xadis bi ñu jóge muy ba léegi même saxaaba bi waaye mu préciser ci loo xam ne ci kaw préciser wu ko te imaam al xaas waxoon na ko mooy bu dee da nga koo topp parce damay defalante waaw te laysal waasilu bil mukaafi kii kii jox mbokk mbokk la kii fayantoo man daal ki may seet si laay seet si ki ma yëg laa yëg ku ma yëgul sama yoon nawu ci waaw loolu kooku nga xam ne moom fu mu defee rek daa fekk kooku defal ko dara waaye du def dara ngir yàlla waaw ba pare nag naan ngir yàlla loolu yàlla xam na te tamit léeg-léeg nit ñi xam nañu voilà ni yorom bi da leen di wan mu leer naa ne waa ji fii mu ëndil ñu fi ne yaa lii nag daa soxla yéene de waaw xiraat jooju yu rëy yi ñuy wax dafa soxla yéene mooy nga def ko iimaanan ndax gëm yàlla sa gëm yàlla moo la poussé nga koy def ak gëm li ci yonent baay saar wax nga gëm ne nii mu ko waxee noonu lay amee waaw nga def ko waaye waxti saaban nga xam ne lu ma def defit ah du ñàkk ay rëq rëq borom bi nag may sàkku nag mu jéggal ma yooyu yëpp te may ma jox ma yoolu lii ma def ah lépp luy rëq rëq wu tax mu daal di ma koy teggil kon mu dugal fi yéene la fi dugalal muy lu ama am solo ngir wan ñu ne kon fekk janaasa il faut yéene moom manu cee ñàkk boo bëggee am xiraat yi nga bañ a nekk koo xamante ne wala bon bu ma demul day ñaaw <laughs> waaw bu ma demul day ñaaw quoi xam nga loolu dangay waaru non bu ma demul nag non loolu nag day day day non day ñàng ko waa non naa dem rek aw ma naa nan la def waaw nan la ñuy def <laughs> nan képp la ñuy def quoi hmm? loolu la léegi nag lim ne mani taba janaza lool lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy soutenir masala boobu waxoon nañu ko bi ñuy gis kitaab mooy hadis bu mag boobu hadis sayna Abu Hurayra boobu haqqul muslim ala al muslim waxoon nañ ci masala yooyu waaw te bi ñu commencé téere bi ñu la koy wax iyaadatul marid mais loolu gisoon nañ ko waaye même côté janaasa yi mooy est-ce que da ngay nekk ci kanam wala da ngay nekk ci gannaaw wala da nekk côté à côté moom loolu gisoon nañ masala boobu ñenn ñi nga xam ne dañ day nekk ci ginnaaw fii dañoo comme hadis yu mel nii dañu tegtaloo man it tabaa voilà ñu ne lii la ndax looy tabaa looy topp mooy daa nekk nga nekk ci gannaaw waaw loolu mooy wane ne kon dox ci gannaawu néew bi mu jiitu loolu moo gën waaw waaye bo waa jumhur dañ ne woon loolu moom déedéet dëgërul loolu dellul foofu li diñ ko gis amaana dinañ ci taxawaat insha allahu taala kon nag mu ngi noonu loolu nit ki na ciy bàyyi xel kon xadiis bi daanaka lépp luñ ciy wax mooy li ñu waxoon ci hadis bii ñu génn rek kon wallahu taala alam léegi kon dañu yem nii ba jotaay bii di ñëw ñu jël dernier hadis bi boobu nag muy wax keneen keneen beneen côté bi kon gis nañu lëkkaale bunt bi bala ñuy dem mooy gëneelu julli ji waaye tashyi'ihi mooy waajal ko ndax bokk na ci wax wa huduri dafnihi waaye ak ak bi ñu weesu dama ko fàtte woon tamit boobu mu ngi ci ngëneel googu teewe ki nga xamante ne nii mooy am néew bu ñu bu ñu bu ñuy jullee ba ndax boo ko fekkee julli bi fekk denc gi am nga ñaari montagne ci yiw bu dee suul gi kese nga fekk am nga benn montagne bu dee julli gi kese nga fekk am nga montagne kon wa tashi wa huduri dafnihi léegi nag ak gëneel bu nekk ci teewe denc néew waaye léegi nag mu des euh, beneen côté bi lim na wa karahati ittiba'i nisa'i al janaiz ak sib guñu sib jigéen ñi di topp ci néew yi di robi yu mel noonu léegi nag côté boobu lay indi xadis bu mujj bi muy xadis neuf cent trente et un muy xadisu tu Ummu Atiya ah ah nu say balan xam gisoon nañ ko euh, boo ko fàttee demal nga vérifier ko <laughs> bañ waxoon na la bokkul ak Ummu Umaara de am nañu ne nu say bala tudd bint Kaabin waaye boo ak Ummu Umaara Ummu Umaara keneen la al-Maaziniya waaw boro xarekatu Uhud ba <laughs> bokkul ak kii kii kii beneen Ummu Umaara la ak ah, bu dee ci ñi jàkkoor ne Ummu Umaara sax lañ koy wax voilà muy kon Ummu Atiya voilà muy Nusaybatu non bu Nusayba bint Kaab voilà Nusayba bint Kaab am ñu ne noodu Nusayba bint Kaab mais loolu waxoon nañ la ne sauf que ñoom ñaar dañoo bokk ci kaw noonu dañu bokkutul Nusaybatu bint Kaab Nusayba di doomi Kaab